qaala cheikh alhaaji malik ibn osman alayhima ridwanu rrahman fi wasilati lmunafiqina bi asmaillah alxusna wa saamixan walidina wa shuyuxa wa man qad waladu wa dhawi islamiya allah wa saamixan yàlla nga jéggal walidina suñu waajur yi wa shuyuxa ak sëriñ yi wa man ak képp koo xam ne xat dëgg-dëgg wala du jur nañ leen wa zawil islaami ak boroomi lislaam yi ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy nitu lislaam yi ñoom ñëpp yàlla yooyu allah yooyu yàlla ah, gisoon nañ li nga xam ne maanaam ñu ngi tolloon ci biir ci vers bi vers bokk na ci vers bi ñu gën yi maanaam bu gën a yàgg. deux semaines. waaw. fekk nag li muy wax comme ni ñu ko waxee maanaam sëriñ affaire diggante sëriñ ak taalibe relation yi maanaam moom mooy contour maanaam ci lépp loo xamante ne mooy euh, mooy mooy pôle bi mooy axe. dafa mbëkk est-ce que waaw mooy axe bi nga xamante ne yo- yoonu nitu yàlla yi ci la ñuy jaare maanaam mooy axe bi nga xam ne moom lay am parce que li nga xamante ne moom nga war a xam mooy yàlla kenn mënul dem ci moom kenn mënul bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yegg ci yàlla lu dul ne da ngay judduwaat une deuxième fois ginnaaw bi ñu la juree ginnaaw bi nga xamante ne moom lañ la jur moom la maam moom nga am père biologique ak mère biologique il faut nga am père spirituel mën na nekk mère spirituelle mais dafa raar am nañ na parce que loolu tamit comme ni ma ko waxee jotaay bi weesu lu jara euh, lu jara comprendre la lu jara xam la et puis préjugé la boo xamante ne il faut mu leer une bonne fois pour toutes le fait ñu naan ay jigéen du nekk muqaddam ak yooyu par exemple loolu amul jigéen mën na nekk muqaddam ndax amul charte muqaddam yi dafa dafa simple dafa leer lii la képp koo xamante ne mat na ko muy góor muy jigéen war waruñu am benn hésitation pour def la ko parce que en fait muqaddam en tant que tel loolu tam bon souligné woon naa ko ci jotaay bi wees mais il mu leer muqaddam du titre boo xam ne day tax après nga daal di commencer sol grand boubou ah di di di di voilà nekk kilifa goo xam ne day tax maanaam après euh, voilà samp kii voilà samp daayira boo xam ne dañ la koy tuddee naan daayira sëriñ diw ak non déedéet ah loolu ak muqaddam amuñu rapport muqaddam dafa nekk nekk nit koo xamante ne zikkar yi nga xam ne ñoo nekk ci tariqa bi moo xam zikkar yi war la wala zikkar yi nga xamante ne day maanaam ixtiyaar yi la maanaam waruñu nit ki moo koy tànn rek dañ ko koy maanaam day am ndigal ci mën ko transmettre ci ndigalu Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu lii moom mooy lii mooy muqaddam léegi ah, kon mën na nekk góor kooku nag mën na ne góor mën na ne jigéen d'ailleurs sax li gën ci jigéen ñi mooy muqaddam yu jigéen ñi jox leen wer na loolu moo gën léegi nag mu des sëriñ dëgg parce que nekk muqaddam it taxut a nekk sëriñ parce que sëriñ titre la boo xam ne euh, yaakaar naa ci jotaay yu weesu leeral nañ lan lay tekk du titre bu simple du titre bu simple de titre la bu bu rëy rëy rëy boo xamante ne maintenant nag comme ñetti catégorie lañ sëriñ bi jàngale sëriñ bi yaraata tarbiya ak sëriñ bi def tarqiya mooy ascension bi sëriñ bi nga xamante ne day yaraate day day day jàngale kooku ñun bu dee wolof ñun ustaas lañ koy wax ñun moom ci ci wolof ñun kooku la ñuy wax ustaas ah bu fekkente ne sëriñ la bi nga xamante ne day yaraate tarbiya lay def day def ci biir nit ñi jikko yu rafet dugal ci ñoom jikko ci bi sallallahu alayhi wasallam bu ko defee ñuy mën a xotti ay maqaama loolu moom la ñu tuddee cheikh tarbiya bu boobaa nag tarbiya boobu ci ruux lay agir tarbiya boobu ci ruux lay agir nit ki koy def day nekk nit koo xamante ne day mën a tarbiya waat maanaam day mën a jël ruuxu nit di ko di ci di ci def leer yi nga xam ne moom moo ci war et pour luy koy gàllankoor évolution mu mën koo dindi ndànk-ndànk di ko yar ba keroog muy màgg boo ñu nee yar nag ba keroog muy màgg kenn ku ci nekk day aju maanaam sa kaa dafa wuuteeg sa kaaw moroom tarbiya loolu la kenn ku ci nekk sa kaa dafa wuuteeg sa kaaw moroom xale yu ndaw yi bu ñu juddoo xale yi bu ñu juddoo wax nañ ne la spirituellement tamit da ngay judduwaat moom juddu bi ci des ñoo yam comme xale yi judduwaat juddoo di màgg ndànk-ndànk màgg xam nga xale du juddu rek commencé wax il faut que mu miin environnement bi mu nekk di dégg langage bi ñuy làkk ñoom langue bi seen langue ba pare di comprendre mooy ñuy wax di ko joxoñ nangam di ko tegtal petit à petit lay jékki-jékki commencer mën a wax ba pare di mën a wax wax ju wér di construire ay phrases yoo xamante ne au moins grammaticalement dina correct après mu am sens yi nekk ci biir du dégg maanaam nit ki noonu capacité wax bi laa tudd mais yeneen capacité yëpp day daal di duggaale ci biir que dañ koy yar ni ñuy yaree nit nag ci zahir noonu lañ koy yaree ci bi doo ñëw tey tey tey ñu ne dañ lay tarbiya tey tey tey kaay nga ñëw ñu daal ne tobb saxal mbaamu sulli après euh, ci suba ga te gannaaw ëllëg sa wala ci ñetti fan yi ci tegu ñu daal ne waa ji léegi léegi tabarkalla sa tarbiya mat la mbir mi du demee noonu évolution la petit à petit euh, am na nag ay sëriñ comme niñ ko waxee sànq yoo xamante ne <coughs> boo demee ci diwaanu saalixiin yi seen assemblée bi ñoom gaa yi nitu yàlla yi ñu sell yi radiyallahu anhum seen assemblée bi c'est étranger la am na six rangées boo xam ne am na ay góor lañ mais am na benn rangée boo xam ne ay jigéen lañ te rangée boobu ba léegi mi ngi am suñu époque bi ba léegi boo demee assemblée nitu yàlla yi nga xam ne chaque guddi dañuy tase seen assemblée boobu am na ay jigéen ñu fa nekk rangée boobu instant bii nii 47 femmes lañ 47 la jigéen ñi. Ah, dañuy te ay pour cent boo leen gisee ci àdduna boo leen tasee dans la vie réelle mën ko ko sax ba di xam mais <laughs> voilà comme góor ñi rek ci ñoom boo tasee ñoom dans la vie réelle mën nga ko sax bañ a xam doo ko sax imaginer lan moo tax parce que mbir yi ci baatin la c'est-à-dire que seen ruux la foofu la affaire yi léegi kon ginnaaw ba gis nañu teggin yi nga maanaam gis nañ ni kon euh, centre mbir mi mooy diggante taalibe ak sëriñ képp ku ñu jurul deuxième fois maanaam nga dem ci sëriñ boo xamante ne mën naa tarbiyawaate aarifu billah la boo xamante ne yegg na ci yàlla xam na yoon yi ñu yóbbee nit ñi ci yàlla pour mu yéeg teete la yéggale la ci yàlla ku deful loolu doo doo jariñu doo mën a évoluer mën nga nag di jaamu yàlla dem ay tiyaaba di mucc ci bàkkaar yi di ci pour dem aljanna et cetera mais doo bokk ci catégorie nitu yàlla yi doo ci bokk te loolu li ko waral mooy dangaa yàlla moo ko doxale noonu yàlla moo def lu nekk daf ko wutal sabab xam nañ fii ci àdduna ne mbir yi dafa am ay cause xam nañ ko moo bëggee nekk président de la république il faut ma dem def ji politique te bu ma def politique su ma bëggee gaaw a nekk président damay dugg ci soit damay nekk parti socialiste wala ma dem UMP parce que ñaari parti yooyu laa fi gis ñu am avenir boo xam ne war naa mën a nekk président et ma seet nan laay évolu évoluer ci biir am une bonne évolution pour lan pour mën a nekk ci euh, yëg gaaw yegg ci sommet bi am ñu am investiture boo xamante ne dañ naan parti bi moo ma investir pour ma nekk candidat après ma def une bonne campagne battre une bonne campagne après ma nekk président du dëgg jeex na mais il faut que évolution boobu am c'est-à-dire sabab la c'est pas parce que yàlla munul jël nit rek def ko président du loolu mais daf fekk ne mbir mi nii lay demee ku bëgg a nekk président dafa am yoon boo xam ne nii lay demee nii la tamit ah yoonu nitu yàlla itam nii la am na ma maqaama yoo ku fa bëgg a yegg fokk nga dem d'abord seeti ji borom ñooñu seeni borom ñooñu nag ñoo lay jël di la defar di la tarbiya di la kii parce que sëriñ bi en fait boo demee ci moom boo ko joxee sa bopp bu xamee ni gëm ko bëgg nga ko day jël sa ruux day jël sa ruux dugal ko ci ruuxam mu am symbiose ak day jaxasoo sa roox ak rooxam imtisaaj loolu lañ ko imtisaaj mooy symbiose nga xam ne dañuy jaxasoo seen rooxe loo nekk xamal ni xam na ko ci loo ne ak jamono ju nekk nag xamal ni xam na ko te mi ngi lay xool te lépp lu yàq lu lay yàqal mu ngi ci xam na ko ba pare dina dina ko gàllankoor jërëjëf dina ko dindi Cheikh Abdou Dabakh radiyallahu anhu dafa waxoon taalibe bi Cheikh Ahmad Mubarak al-Lamti radiyallahu ne ko bu fekkente ne chaque jour du ma xool sa xol cinq cent fois xool li ci yàq pour ma dindi ko ak li koy defar ma di ko ci def selon ni nga xamante ne noonu la askanonte bu yowmal xiyaamee nag ma poñe nee na danga ma wor waxoon nañ ne ne nag sëriñ dafa am qualité requise yoo xam ne minimum la min ay qualité na ne minimal la ah. mm-hmm. requise qualité yooyu bu ko amul du sëriñ waaw individu bi da ko ah, yooyu bokk na ci te d'ailleurs ci ngay amee eh, ci ci law amee droit moom am cër bu màgg boobu mooy li mu la yéene li mu la yéene ci lu baax ak ci yërmandeeg yàlla ak li mu la yéene ci ay maqaama ak li mu la yéene ci ay xéewalu àdduna al àllaaxira au moins dana la yéene lu ëpp lu mu bon bon lu ëpp li la sa waajur yéene lu mu bon bon xamal ni sa sëriñ moo la gën a bëgg sa waajur lu mu bon bon bu dee mat na loolu mooy su matee <laughs> su matul nag moom am nga problème yàlla nañ yàlla sàmm yow sànq ngay nelaw ñu indi ataaya bi nga nga yeewu di wax ayo léegi léegi kon loolu lañ ko xam ci sëriñ il faut ñu xam ko mooy le minimum mooy li mun a bëgge sa waajur bëggewu la noonu kooku mooy le minimum maintenant parce que loolu li tax mu koy man nag mooy sell gi mu sell parce que c'est difficile ku dul sa doom nga yéene ko lu ëpp li ko waajuram yéene kooku lu jafe la mais da fekk ne nit ku sell la moo tax parce que ñoom seen environnement yu bon xa amu fa amuñu soxor ay iñaan ay bon ay yooyu amuñu ko ba pare dañ nitu yàlla la ngir yàlla rek ci la ñuy nekk yàlla rek mooy seen lépp. nit mhm. sëriñ noonu lañ mel. sëriñ yi dëgg-dëgg wala yu piir piir pire sëriñ yi dëgg. noonu lañ mel am na nag loo xam ne moom mën nañ ko xam mooy seen njariñ yi ni muy yegsee ci yow mu ëpp doole ni mi sa ni sa njariñal waajur nekkee ci yow waaw loolu moom xam nañ ko parce que loolu dañ koy mën a làmb di ko def di ko xool di ko gis di ko mën a maanaam toucher parce que seen njariñ ñoom sa waajur li mu la jariñ mooy ci saw àdduna njariñam yépp ci àdduna la yam ant ak li muy bëri bëri bëri moo tax sharia insister ci nga war leen fonk nga war leen respecter nga war leen jox cër nga war leen ci moo tax sharia insister mais sëriñ bi moom njariñam adduna la ak àllaxira sëriñ bi moom njariñam àdduna la ak àllaxira ba pare ci sa wàllu yàlla la ba pare yow sëriñ bi waajur bi dafa soxla euh, waajur bi dafa soxla ci yow nga évoluer maanaam ba nga xamante ne dangay ngay ci yenn maqaama yi ci sa diggante ak sa borom su ko defee moom sëriñ bi maanaam maanaam maanaam bu ko defee moom waajur bi boo leen demee ba yegg ba àllaaxira moom mu mën a jariñoo ci yow parce que loolu tam lu important la mooy nit ki bu yeggee ci yenn niveau yi maqaama yi kawe ay mbokkam maanaam papaam yaayam doomam yi yëpp dañuy yéeg ci même niveau que moom bu yow man xe ah amin donc gis nga kon am na différence Euh, mu am tam ay kon condition charte yoo xamante ne maanaam ay teggin la yoo xamante ne moom la taalibe bi war a am par rapport ak sëriñ bi taalibe bi dafa am ay teggin yoo xam ne moom la war a am par rapport ak ak sëriñ bi bi ci njëkk mooy mu màggal ko bëgg ko noo xamante ne bëggewu ko kenn màggalewu ko kenn loolu tamit dafay waral balaa muy dem ci moom il faut que mu leer ko ni kii jamono ji amul ku mel ni moom ci kaw loolu ci la koy mën a màggale yëkkati ko teg ko fi mu ko war a teg loolu benn la ñaareel bi mooy il faut que mu nekk koo xamante ne ginnaaw bi mu ko wegee fonk ko yépp mooy xelam du du jug ci moom parce que nit ki su fekkente ne comme Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mu ko waxee doom bi kii taal bi mu koy ñëw di ko jàmbat man daal damay def nangam ak nàngam ak nangam mu ne ko loolu yépp garawul li garaaw ci yow mooy nga toog waxtu une heure de temps boo xamante ne sa xel nekkul ci man loolu mooy sa danger waaw waaw boroom boroom Ibris waaw ah, bokk na ci mooy ngay sàmmoon sàmmonteeg ay orientation moom lu mu la orienté wax la ci bul ne bul ko interpréter ni ma ko déggee rek ni laa koy defe nii ma ko déggee rek nii laa koy defee du ma ko interpréter leneen lii la lii la wax loolu laa dégg kon loolu beneen beneen bi mooy bul jéem a liñutu ay mbiru àddunaam ak ay waa këram ñoom lii la ñuy def ndax nangam ci lu ñu nekk ah ay yooyu déedéet loolu bokkul ci teggin parce que léeg-léeg mën na cee gis loo xamante ne soit xamu ko wala sa dégg-dégg yeggu fa comprendre loo ko te moom xam na lan la te moom xam na lu tax te loolu mën na la duteloo bi ñu des mooy yow dangay rafet njort ci moom de telle sorte loo gis ci moom ak lu mu mënti mel même bu dee yow ci sa xam-xam mooy lii daal warut a baax yow xamal ne moom am na ngant ci làmminu sharia boo xamante ne dana ko permettre loolu maanaam mooy mbir mi yow zahir bi nga gis mais li nëbbatu xamu ko c'est yow li nëbbatu nga comprendre lul loo xamante ne digganteem la ak boroomam yow loolu comprendre lul loo <laughs> doo ko laaj dara <laughs> dangay ngay rek gis nga eh, moo tax bu amee dara dara dara loo xamante ne diggante ak sëriñ bi dafa am lu la ci jaaxal ci yu mel noonu rek fàttalikuwul histoire yent yàlla Muusa ak Seydina Xadir alayhi wassalaam boo fàttalikoo seeni mbir rek nga xam ne ah am na lu tax man maa ko xamul mais bu ma gisoon réalité mbir mi dinaa xam ne charia critiqué wul kii li mu def bokk na ci tamit mooy ngay bañ di luñutu moom yan xeeti jaamu yàlla lay def yan xeeti jaamu yàlla lay def ndax man maa ko ëppale wala ëppale wu ko voilà léegi nag men benn affaire mën na nekk mooy nga di ko roy ci li muy def mais pas ngay luñutu naa xool li muy def nu mu toll tout ça mooy non parce que danga xam ne li ëpp ci ñoom surtout aarif yu mag yi seen jëf yi lu ci ëpp du jëfu yaram jëfu xol la mën nañoo toog di waxtaan ak yow fekk ñoom seen xol mi ngi zikkar noo koy xame doo ko xam mën nañoo toog di waxtaan ak yow fekk ñoom seen jotaay bi le fait ñuy waxtaan ak yow ñoom jaamu yàlla rek lañ lañ ko def dañ la ci yéen dañ koo yéene jaamoo ko yàlla yow nag da ngaa jàpp ne visite de courtoisie la ah. <laughs> ñoom jaamu yàlla lañ ko def yow nga jàpp ne day moom day gis nga fii la nekk di waxtaan rek daf yi beneen bi mooy sopp gi ñu sopp yàlla ak yonent bi sax ci seen xol dafay nekk loo xam ne jaamu yàlla la bu bu sax ci ñoom tout temps boo xamante ne yéegoo fa beneen bi mooy lu deme nekke seen xol wéeru gi ñuy wéeru ci yàlla ak yeneen jikkooy xol yépp rek yi ñu am yoo xamante ne nit simple yi yégguñu fa soo ci yokkee le fait que ñoom maanaam seen niveau fi mu yegg mën nañoo wax benn yoon moo tax seen seen jëfu biti yi nii mën na néew fekk seen jëfu xol yi moo moo rëy seen jëfu xol yi moo mais seen jëfu biti yi mën mën mën na néew nii yoonam boo doo comprendre affaire boobu nga foog ne li ñu def bariwul yow nga jàpp ne par exemple yaa leen ëpp li ngay jàng alxuraan waaw ah, man de li may jàng alxuraan bismillah nangam walla fu ma maa ngi sama téere nangam yow doo leen ko gis ñu koy def en réalité ñoom seen ruux mooy jàng alquran te ruux buy jàng alquran daf ci bis bi ay millions yi yoon lay def ay millions yi fois la koy jàng fekk ana yow ak boobu maqaama wute na et cetera te jëfu xol moo ëpp doole jëfu yaram yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu yàlla yi wàllu yi dañoo am ay jëf yoo xam ne jëfu xool la te ñoom yooyu lañ gën a fonk lu deme ne xool ab jullit wala xool nit ku baax xool boroom xam-xam ñoom dañ koy def jaamu yàlla nit ki nag bu toogee ñoom du xam loolu Hmm? te xool yooyu jaamu yàlla yu rëy la lu deme nekk jël téere alxuraan bi xool ko daal koy fóon ngir màggal ko fekk loolu moo ëpp doole nga jàngoon alxuraan bi début à la fin ndax ta'zim màggal gi maanaam moo gën nga jàng alxuraan bi début à la fin sans màggal googu dañ ci jub niki noonu sàkku xam-xam di tout le temps seen xam-xam di gën a yokk su fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ku sóobu ci aw yoon fekk xam-xam nga ci làmbatu yàlla ubbil na la yoon aljanna man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu bu nekk sax imam Muslim rahimahullah bu fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innal malaa'ikata yada'una ajnahum li taalibil ilmi ridan li ma yafalu malaaka yi nit ki su demee di sàkku ji xam-xam malaaka yi dañuy tàllal seeni laaf en fait ku ko gis day defe ne ci kaw suuf lay dox dekete ci kaw laafu malaaka yi lay dox mooy tax rouge bi ndax yàlla kontaan bi mu kontaan ci kooku li mu nekk di def et kon yooyu yëpp boo ko xoolee kon lan ngay xalaat ci ki nga xamante ne moom fu mu toll mu ngi yokk xam-xamam di ko dolli ak yeneen ak yeneen xeeti jaamu yàlla yoo xamante ne ñoom dañ koo am te commode mortel yi duñ ko xam loolu moom moo tax bul bul boole d'ailleurs seen biir wàll yi est-ce que xam nga ni wàll yi ñoom ci seen biir sax parfois du ñu xam sax ki leen raw lu tax mu raw leen parfois ñoom sax duñ ko xam parce que li ëpp ci seen affaire yi jëfu xol la parfois sax ñu gis lu ñu wuteeg ki ci des duñ lu ñu wuteeg euh, kii leen raw mais ñoom lan lañ wuti en réalité wuti wuñ dara ndekete affaire parce que jëf ji jëfu xol la loolu moo tax kon du teggin ngay li ñutu naan waaw ma xool ba xam maa ko gën a li may def ak li muy def naa nga ah kii daal man gis naa ne li may def moom loolu bu amee tarbiya bi lay dagg beneen mbir bi nga xamante ne am na mooy teggini mooy nga jàpp ne tout le temps moom xam na ci li nga nekk ak lu mu mën a tous les jours xam na ci li nga nekk mi ngi lay gis tout le temps moo tax bu daan da nga daan xëy saa su nekk dem ci benn place seeti ji ko même bu tukkee wala mu génn àdduna saa yoo xëyee demal place boobu nga jàpp ne ma la bokk na ci teggin yi tamit mooy ay gis-gisam ci wàllu fiqh ngay sàmmonteeg moom xam nga am na loo xamante ne doo ko ci topp loolu il faut mu leer tey bu defee loo xamante ne charia d'accordu ko doo ko ci toppandoo abadan même su fekkente ne dangay jël mbir mi nga aj ko ci ne am na làmminu am na ngànt ci làmminu charia boo xam ne yow xamu ko nga aj ko foofu cependant du ma ko toppandoo mais bu dee gis-gisu fiq la maanaam entre lii ak lii borom xam-xam yi dañ cee wute ban gis-gis laa ci war a am boobaa du teggin abadan nga wuteeg sëriñ bi gis-gis mais loolu day nekk lu borom xam-xam wute moom munul ñëw sos gis-gis boo xam ne kenn mësu koo wax loolu mënta ne ah Cheikh Ahmed Tidiane nag radiyallahu ta'ala anhu Maalikul mazhab la donte lu bari ci ay masala wuute na ko Maliki yi rahmatullah alayhi daanaka sax mënuñu leen tënk ci masala yooyu mënuñu ne bii la ak bii ak bii ak bii mënuñu leen wax en tout ci baree bari wuute na ci ñoom moo tax yooyu war nañ koo xàmmee ndax dafa bokk ci teggini tamit mooy boo bokkoon ci beneen mazhab sax nga gis ne sa sëriñ beneen mazhab la bokk nga changer yow mazhab ngir moom ndax topp ko ci loolu am tamit noo xamante ne moom noonu la daan jullee noonu la daan defe noonu la daan defee lii ñu xam ko du teggin abadan ngay wuteeg moom ci cadre yooyu abadan bokk na ci teggin yi diggante taalibe ak sëriñ war a nekk mooy bu mu toog ci place am chaise bi chaise u sëriñ bi la wala fauteuilam la wala sijaadaam la nga dem di ci toog keroog ñu ko doon waxtaanee fii wala lalam la nga ñëw tëdd ci lalu sëriñ bi damay barkeel hmm? ah waaw ñu rombee kurus bi jël bàkkee voilà kurus bi abadan loolu mais mais sijaada bi tamit loolu ko indi parce que comme sijaada sëriñ bi la nga du teggin abadan loolu moom bokk na ci yi nga xamante ne du teggin mukk parce que ci sijaada hmm. loolu lépp ko daj na ko mën julli ci sijaada déedéet. ni ngay ni ngay yaakaaree doo ko def loolu ndax loolu moom yëfam la waroo ko laal même kurusam sax amoo droit weer de ci bokkul ci teggi ni ah bokkul ci tegg ni bokkul ci teggin entre taalibe ak sëriñ maanaam ngay indi keneen di ko seet maanaam nga koy seeti ñu yóbbaale keneen saa nga wax ko ko avant ah ça c'est waaw loolu waaw loolu du du teggin loolu du teggin du gën taalibe ak sëriñ beneen bokk na ci taalibe ci teggin yi mooy képp koo xamante ne daf koo contre maanaam dafa contre sëriñ bi yow nga bañ a am ak moom benn relation amitié képp koo xamante ne tamit dafa soppe sëriñ bi la nga bañ koo lor ci benn anam nga bañ nga fexe ba sàmmoonteeg ay maanaam ay xàqam maanaam nga am benn gëdd boo ko jox ngir soppe sëriñ bi la bokk na ci teggin ni diggante bi ak sëriñ mooy nga ne nga ne man maanaam bul xaar ci moom lenn maanaam doo xaar ci sëriñ bi dara nga jàpp rek ne li gën a màgg li nga am mooy au moins moom mu nangu laa tarbiya tarbiya googu nga am loolu maintenant bul xaar benn mbaxaama à travers loolu danaa yegg place sàngam dinaa mës dem peut-être sàngam ndax suñ baag mooy tarbiya déedéet nga bañ koo xaar te xam ne li gën a màgg li nga am mooy tarbiya moom bi mu lay tarbiya jeex na ah, bokk na ci teggin yi mooy waxtaan yi muy waxtaan ak yow ngay bañ di ko divulguer yi muy waxtaan ak yow te mu nekk secret seen diggante nga bañ di ko tasaare bokk na ci teggin yi mooy bu la joxee yére wala leneen lu mu mën a doon kurus wala lu mu la may rek nga bañ koo mayewaat waaw nga fonk loolu bu baax parce ci sëriñ bi la jóge ndax ci ki mu jóge la peut-être sax secret bi nga xamante ne moo lay defar ginnaaw boo génnee àdduna moom bu génnee àdduna nga koy jot te secret boobu ci lii mu la may la ko def est-ce que su sëriñ génnee àdduna. Hmm. taalibe bi mun mun ah, sa sëriñ sëriñ bi su fasee soxna waxuma ne mu génn àdduna du teggin ci taalibe bi mu jëlaat soxna si ci teggin pas ci ci teggin pas ci waaw du am bàkkaar bi te du teggin ci tarbiya bi ah déedéet ah waaw loolu war na mën a ne mais loolu amul problème parce que relation bi en fait e-, du égal à égal il faut ñu xam loolu diggante taalibe ak sëriñ du égal à égal de diggante subordonné la ak supérieur te nit ki war naa jàpp ne xéewal gi gën a mag gi mu am mooy yàlla wan xamale bi mu ko xamale ak sëriñ boobu ah, bokk na ci teggi ni mooy du ko diingat maanaam sëriñ bi du wax dara mu ne ko bon oui tu sais bon je pense que affaire <laughs> ah, bi voilà quoi bon voilà mooy loolu quoi voilà mooy loolu <laughs> hmm? loolu wàcc rek mooy teggin yi yëpp waaw à force nga koy bàyyi xel surtout ah. mun la yóbbu ah. parce que après da ngay <laughs> day mel ni comme benn instant yow sëriñ bi rek ngay gis waaw léegi yàlla ak yonent bi parce que mun nga yóbbu finalement waaw nan ngay defee différence ak nan ngay xàmmee xam nga sëriñ bi moom mooy moyen bi moom sëriñ du objectif sëriñ bi du objectif il faut loolu ñu comprendre moyen la pour accéder ci objectif bi objectif bi mooy yàlla ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam jeex na lii mooy objectif bi am ngërëmal yàlla am ngërëmal yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy objectif bi ah. Ah, kon bu ñu xamee ni sëriñ bi du donc yii ay moyen la mais nag da xam ne yow dangaa ngaa jaayante ak yàlla te bi nga jaayantee ak yàlla sama borom subhaanahu wa ta'ala daf ne la innal ladina yu innama yubayyi'una Allah yow ñi jaayante ak yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne yàlla lañu jaayante kon yow da ngaa jaayante ak yàlla ah ci kan ci loxol yonent bi sallallahu alayhi yàlla ne yadullahi fawqa aydim loxol yàlla mu ngi ci seen kaw loxo maanaam loxol yonent bi la sallallahu alayhi dafa taxaw taxawaayu boroomam subhaanahu wa ta'ala foofu maanaa boobu nag dinañ ci ñëw ci bu ñu yegsee ci euh, sur euh, euh, sur ruuxul wujuudi wa sirru zaati yàlla insha allah bu ñu yegsee foofu dina ci ñëw mais da xam ne kon yow dangaa ngaa yow yo loxol ye da ngaa jaayanteeg yenent bi sallallahu ndax yeneen bi sallallahu alayhi dafa taxaw taxawaayu boroomam subhaanahu wa mais sëriñ bi moom moo taxaw taxawaay yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon doo dem ci keneen parce que yenent bi mu ngi fi sallallahu alayhi wasallam mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg la naa am mi ngi fi mais li lay jotale ci moom moyen il faut mu am moyen bu lay ci moom te moyen boobu mu fi samp mooy sëriñ bi te sëriñ bi comme niñ la ko waxee laa budda mu nekk kuy dund sëriñ bu dul dund mënu la yeggale ci yàlla ci cosaan maanaam mooy bu dee da koo xam muy dund mu dem ba génn àdduna mën na continuer li mu doon def su yeggee ci niveau yooyu ñi ko mën nag bariwuñ ñi ko mën bariwuñ dara ñi ko mën bariwuñ dara dara dara ah, su fekkente ne nag sëriñ bi dafa yegg ci niveau maanaam euh, sëriñ bi nag dundul maanaam mu génn àdduna yow nga ñëw ci ginnaaw gi jaayante woo ak moom avant ah mu ñëw nga bëgg mu nekk sa sëriñ loolu du mën a ne il faut mu am moyen bu la jokkale ak yenente bi sallallahu alayhi kuy dund wax nañ la ne nag Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu moom sëriñ la boo xamante ne day dund te du dee te waxoon nañ loolu maanaa boobu sens lan lay tekki ak lan moo tax ñu koy wax kon euh, du la yóbbu ci bokkaale parce que xam nga hiérarchie bi xàmmee nga ko xàmmee nga hiérarchie bi sauf que nag doo fekk ne comme kii moo taxawal yenente bi sallallahu dafa am noo war a doxale ak moom de telle sort que su fi yenente bi sallallahu alayhi doxal nekkoon nii ngay doxale ak moom euh, donc yooyu ay teggin la yoo xamante ne ñu war a dox la diggante taal bi ak sëriñ beneen bi nag mooy euh, doo def mooy sëriñ bi bokk na ci teggi ni mooy doo ko wax say mbiru àdduna ah. abadan ci sa xol rek nga koy waxtaan ak loo bëgg rek da ngay teewlu sa xol teewlu ko nga wax ko ko ndax da koy dégg te da koy xam bokk na ci tamit ci teggi ni mooy soo ko soo géntee par exemple nga bëgg ko ko wax nga wax ko ko mën nga ko ko wax mais bul xaar mu firil la ko boo géntee par exemple mën nga ko wax man de damaa gént nangam mais bul xaar mu firil la ko bokk na tamit euh, euh, ci ci ci teggi ni mooy lu mu la junj lu mu la junj irshad bu mu def rek maanaam orientation bu mu wax rek loolu nga jël ko au sérieux bul jàppee benn waxam comme kaf wala nga koy jàppee dans un sens figuré jël ko ci xaqiqa réellement ba mu des lenn ba mu des benn affaire mooy mu nekk loo xamante ne yow xam nga ni ci de toute façon jubluwu ci nangam jubluwu ci loolu loolu nga xam ko ci yeneeni mbir yu leer mais sinon bul interpréter waxam li mu la wax rek noonu la beneen mbir bi mag mooy lu mu la wax ne nga def ko moom bul bul bul bul bul foncé bul sax waaw su amul sikki sàkka da ngay rek te doo ci dellu ginnaaw ba su la rayal sa baay waaw bu nee la nga jox ko sa salaire ndax danga koy jox ma ne ko waaw bu nee la c'est que ba tey dafa mel ni li ngeen comprendre gul mooy kan mooy sëriñ sëriñ du kiñ koy wax ki ma jublu ci sëriñ du ki ñu naan kii sëriñ la ki ko doon laa ci jublu ki ko nekk réellement xamal ni du la wax mukk ne la jox ma sa saleer lu dul daf lay nag xool foo ko toll lan nga ko jaral te xamal tamit ne su dul loolu tamit bu la ko waxee aussi boo ko ko joxee ci loxo bi xamal ne soit da la koy delloo wala boo génnee di nga ah di nga ta voilà de toute façon du ko jël rek après mu nekk zéro ci yow après mu revenir comme nul ci yow abadan mais nag secret boobu il faut que nga gëm ko exemple lu rayal sa baay bi nag borom Ibris am na histoire bu yéeme bu mu ci indi radiyallahu anhu mu ne waa dafa ñëwoon ni sëriñ bi sëriñ bi dane ko daf ko bëggoon nag ne ko gëm nga ma mu ne ko waaw gëm naa la kay mu ne ko mu ne ko est-ce que dëgg la ne rek ko c'est sérieusement gëm nga ma mu ne ko waaw waaw mu ne ko lu ma la wax dañ ko def mu ne ko waaw waaw mu ne ko ah, waaw bu ma ne woon nga jox ma sa bopp bàyyi nag moom laa bëgg maanaam nga dagg bopp sa bopp bàyyi mu ne ko dafa mel ne wax nga ko fi mu mu ne ko mu ne ko abo ah, mu ne ko mu ne ko may kaf mu ne ko man sa wax yëpp amul kaf non dani ko dani ko dani ko euh, dani ko bu ma nee la ma nga jox ma sa mu ne ko mi mel ni wax nga ko mu ne ma mu ne ko demal nga indi ma sa bopp bàyyi mu ne ko rek waaj ji daw maanaam waaj ji xaarul sax ñuy toog di waxtaan waa ji dem ñal gu miiru miiru kër gi euh, <laughs> euh, néeg bi fekk baay bi di sëy ak yaay ji mu jël paaka bi rek dagg bopp bi tëb palanteer bi dem ci sëriñ bi sànnil ko ko xoolul sax bopp bi sànni ko ne ko ngi nii waxoon ko mu ne ko man ma doon kaf rek imaginel bu doon sama maas ma def lool ba pare nga ne ma dama doon kaf <laughs> waa ji ne ko waa ne ko man say wax kaf amu ci lépp loo wax dama koy jàppe à la mu ne ko ah dama doon xool fan nga tollu mu ne ko xoolal mu xool bopp bi mu ne ko gis nga kii xam nga du sa papa mu ne ko waaw du sama papa kay effectivement kii du sama papa mu ne ko très dama gis ne. sa papa dafa tukki en fait waa ji jaar ci ginnaaw wax ak mère bi fexe ba njaaloo ak moom ma xam ko ma bëggoon fa jaaraale seetluwaale foo tollu ci sa ngëm ci sa dëgg ba xam njaw ni ngay wax ne gëm-gëma en tant que sëriñ est-ce la waaw ah Pape moom la. déedéet. xam nga ko. mu ngi dagg bopp bi rek. waaw. kooku boo ko toppee. waaw. mu lay sant dafa xam dafa wuute ak charia war a ko def. non boo ko gisee mu def lu wuteeg sharia waroo ko def <coughs> en dangay xam ne du la wax mukk loo xam ne dafa wuteeg sharia complètement en fait lu mu la wax da ngay xam ne am na lu tax c'est nag loolu il faut kooku mu wóor la looloo tax <laughs> du n'importe qui moo tax sëriñ jafe nag moo tax yàlla bu la bëggee jariñ ci nitu yàlla dëgg day dindi nite gi maanaam le fait nga koy gis rek en tant que une personne nii vivante nii nit rek kuy lekk ka naan bi am ay soxla di dem ak a dellu si en même temps yow loolu du koy dindi teg ko ne yi moom li mu li ngay gis yépp ci moom mooy ay jagleem particularité màggaayam ni mu jege yàlla yow loolu rek ngay gis doo gis leneen loolu moo lay permettre nga mën a yegg bu la waxee lii rek yow nga ni oh jeex na bal ba tàkk na lii la ah. topp am na beneen affaire boo xam ne il nga xam ko mooy dëggu sincérité par rapport ak sëriñ bi mooy premier pas bi nit ki def ci yoonu lu ci xamal ne boo dëgguwul ci digganteeg sëriñ bi loolu mooy yow doo dem fenn mais fenn nga dul dem fenn fenn fenn fenn nulle part nulle part euh, léegi nag benn affaire tamit am na mooy wala yu mag yooyu moo tax balaa nga en daal lépp day résumé wu tamit ci benn mbir mooy balaa nga koolan tànn da koy xool bu baax da nga koy xool bu baax bu n'importe kii de na koy xool xoolaat ko xoolaat ko bu baax balaa nga koy tànn parce que dafa jafe nit ki bu xësee ba jàppee kenn sëriñ rek après mu jékki-jékki remettre waat en cause loolu dafa jafe c'est vrai du du engagé wu totalement mais du remettre en cause aussi. léegi est-ce gis ko. parce que dañ ko wax rek ni ko kii bu baax loolu mën na ne loolu mën na nekk su condition parce que xamal ni sëriñ gis nga sëriñ en réalité li ëpp solo ci moom du du du jege bi sëriñ yi ñoom amuñu loolu walla yu mag amuñu espace ak temps amuñu ko ñoom amuñu loolu fii la ñu ne rek yow foo mën a nekk ñoom li ñuy xool mooy ndax gëm nga leen dëggal nga leen et cetera boo melee noonu da gis ñu ñu daal di jël sa rox dugal ko ci seen bos ñoom accueillir la mais nag nañu xam ne mais voilà effectivement maanaam nit buy tànn sëriñ critères yi rek moo am solo zone géographique bi amul solo. Hmm. zone géographique bi amul solo famille bi mu bokk amul solo dëkk ba mu dëkk amul solo euh, couleur ba mu yor maanaam ci yaram amul solo li am solo rek moom mooy mooy lan mooy critère ndax mat na ko wala déet bu bokkee ci wàllu yu mag yi aarif na billaahi yu mag yi. na la leer ne xam na say mbir wallahi alazim léeg-léeg nga waxtaan ak kenn ci ñooñu mu wax la ci say dund loo xamante ne munoo maanaam dangay ngay defe ne kii def effectivement loolu am daf lay gis da lay wax ci sa dund loo xam ne sans parfois est-ce koy tey du ko sax tey en fait day wax ci biir wax ci lay ci lay duggaale li ma Yahya wax keroog ni ma ne ma eh, <laughs> mu ne ma eh, mu ne ma moom fekk sëriñ sëriñ bi la doon wax mu ne moom de dugg na ci ci yow yom tout seul maanaam eh, <laughs> dafa dugg ci piège am tout seul quoi maanaam mooy dafa dafa wax loo xamante ne man dama cee comprendre ne en fait concrètement kii daf maa xam concrètement de manière concrète boo xamante ne aw ma ci benn doute c'est-à-dire que depuis non sérieusement alhamdulilah aw ma ci woon doute mais jour boobu laa xam ne ndekete amatuma ndekete effectivement euh, euh, euh, parce que lim ma wax mënul nekk lu dul ku ma xam. abadan déedéet sëriñ du la wax kaay kaay nekk sama taalibe waaw waaw ah non loolu rek du cause parce que nit ki tax nit xam xam mbir lii tax nit ki xam dara ci nit ajuwul rek ci wilaaya ajuwul rek ci loolu oh. mais daa fekk ne wàllu yi ñoom bu ñu xësee ba nekk ci sëriñ ci loo nekk dañ koy xam amul looy dugg walla ngi di ko génn lu dul dañ koy xam amul looy dugg wala ñu di ko génn moo tax bokk na ci teggi ni mooy boo toogee ci kanamu sëriñ bi ak ngay wax ak moom nga ànd ak maanaam ak kersa ak euh, dal ak maanaam ak wàcc sa bopp xam nga lu tax parce que da xam ne moom xam na njombe yi ngay def maanaam nit ñi ñoo xamul yow say défaut mais moom comme da gis tout le temps te mi ngi jàkkaarloog yow tout le temps xam na sa yan ñooy say défaut te ni ñuy gisee biti bi nii ni ñuy gisee biir bi moo ko gën a graw xamal ne wàll yu boo gis dëgg-dëgg bu yeggee ci niveau yu kawe boo jàkkaarloog moom non loolu jaru sax nit ne wala en fait jaru sax mu yegg ci niveau yu kaw yi parfois <laughs> borom niveau yu ndaw yi sax am nañ lool boo jàkkaarloo ak ñoom ngay wax ak ñoom dañuy xam est-ce que gëm nga leen wala dëcc loolu dañ koy xam automatiquement est-ce que gëm leen wala gëmoo leen. tey boo taxawee di wax waaw ndeysaan ah yow de yaa fi gën yow nangam yaay kilifa gi sëriñ bu mag ga ku baax nga yow kay waliyu nga nangam bu dul woon yow kay fii nangam nangam xam nga wal moom lan lay gis en fait tout le temps ñaari nit lay gis kenn ki mooy zahir bi mooy ki ngay gis ki ñëpp di gis ki may gis ñëpp di bi daf koy gis tamit day gis beneen nit bu nekk ci biir nit kooku mooy réalité nit ki nag bu fekkee ne kenn ki day wax li ma doon wax léegi nii. ke ci des naan ko xam nga ni nit ñi moos bu ñu jàppee ni sëriñ bi wala wala ñu ko dañoo juum xam nga ni yow doo dara nangam nangam moom du bàyyi xel ci biti li muy wax ci ci biti li muy wax biir lay bàyyi xel li muy wax moom loolu lay bàyyi ki ci biir li muy wax léegi nag mu def <coughs> ci biir teggin ni ba tey bokk na ci tamit mooy sooy waxtaan ak moom danga koy déglu rek lu mu wax rek lu mu la wax nga tontu ko ci exactement la mu la laaj même bu fekkente ne dafa ouvert yow bul utiliser ouverture googu rek ci di dugg ci ay kaaf ay ree ay tàppante yooyu déedéet déedéet bokk na ci tamit ci teggin yi ba tey mooy euh, buy waxtaan ak yow par exemple téléphone bul jëkk raccroché abadan moo tax bu dee day laaj crédit wutal crédit bu doy <laughs> bul njëkk raccroché mukk abadan ah tout le temps bàyyi ko moom mu njëkk raccroché yooyu yëpp ay teggin la waaw. waaw. mooy le waaw maanaam ngeen di waxtaan ci mbiru àdduna moo tax may wax. maanaam ngeen di waxtaan ci mbiru àdduna comme par exemple nga naan ko waaw man par exemple dama bëggoon euh, def nangam loo ci xalaat bul ko loolu loo ci xalaat wala nga naan ko euh, par exemple euh, euh, sama sama terrain bee day mooy jënd nangam ndangam di ko ci waxtaanal de parce que moom soxlawul lool ñoom ay nitu yàlla lañ en fait da ngay yàq da ngay perte da leen di perte seen temps ci maali foro aussi soo amee soxla yow soo amee soxla nga koy wax ci sa xol mais su fekkente ne dafa am ci looy dugg loo xam ne projet la wala yooyu da nga ko koy wax ngir xool moom lan la la ciy wax ak tamit le seul fait mu dégg ko rek barke barke am na ci le seul fait mu toog ko ci nopp bi rek barke barke ngi ci a fortiori nag léegi moom mu war laa wax ne la léegi nag lu mu la ci wax rek demal boo ko na ci teggin tamit mooy doo takk jabar nii nga fase ko lu dul nga laaj ko nga laaj ko ci addiyam takk jawaar ba pare yëgal ko ko naan ko waaw yë yee takk naa soxna déedéet nit ki noonu booy fase tamit doo ñëw rek fase ba pare naan ko sama soxna sa de fase naa ko fokk nga yëgal ko koo pare ah ah <laughs> genre sëriñ yooyu ak ñoo bari bëri nañ fii France sax am na fi mais nag xaw ma xaw ma leen waaw mais xaw ma individualité laa bëgg a wax. Hmm? man yi yoon boobu. waaw yàlla exactement. mbir mi loolu la bis boo paree yow soobu ci yoon bi dëgg dëgg dëgg dëgg te yàlla rek tax nga koy wut dëgg dëgg dëgg nga sincère ci wut gi koy wut yàlla dina la wane la ku mel noonu yàlla dina la na la ku mel noonu te ku sincère ku nekk ñoom dañ lay teg bët xool dañ dañ lay teg bët xool la yow yaay kan bu ñu demee ba gis ne nag war nañ laa feeñu nañ lay feeñu tout simplement waaw léeg-léeg mën na nekk sax benn boutiquier bi wala kii liggéey ki ki nekk ci ci caissier ke di di di di di di di encaisser gars yi ci casino bi waaw walla wala mu nekk ki say ki ki ki bi vigile bi waaw vigile ci fële par Dieu benn magasin foofu mu nekk fa vigile ngay wër rek bis mu ne nga gis ko saa yoo demee gis ko fa ngeen ñëwante ah ah salaamaaleykum ça va mon frère tu bien et cetera acca ngeen jàll. ndekete nga toog dix ans quinze ans vingt nga découvrir ne ndekete booy bi nga doon romb fii muy def vigile ndekete booy boobu ndekete ci gaa yu mag yi la bokk <laughs> xaw ma ko <laughs> ne ku ah. waaw waaw te kooku sax moo gën a jafe nga gis ko si si. kon teggin day jafe. teggin yi day gën a jafe. président sas nañ ko ah sas nañ ko sas sas nañ la nag dafay boobu moo gën a compliqué xamal ni nitu yàlla dëgg li tax jariñoo ci moom jafe mooy nit gi muy àndal le fait mu am. muy nekk nit comme ñëpp loolu moo tax mu gën a jafe mais bu amee ñetti caractère am na maanaam comme doom doomam souvent du ko xam bu baax day gis nit ñi di ko ziar surtout ça mën na ko fonk mën na sax profiter ci système boobu mais du ko xam bu baax wala euh, jabaram wala peut-être bëgg ne mooy ki ko yàgg gis daal collègue am bëgg néegam xaritam yooyu ñooñu souvent duñ koy xam bu baax. proche waaw proche parce que le fait que ñu koy gis la tout le temps muy dugg ak ñoom ci sujet yu bare bare bare en même temps moo tax dañuy foog ne kii daal comme ñun la mel en fait non kii en réalité comme ñun la mel ànd ak nag bu ñu réfléchir dinañ xam ne yamuñu mais <laughs> noonu la ñuy noonu la ñuy noonu la noonu la ñuy xalaate duñu xam ne yàlla ci boppam. moo tànn nit ñi wuuteel leen ni mu tànnee yeneen ci yàlla mi sallallahu alayhi wasallam noonu la tànnee tamit ñan ñooy wàllu yoon ba pare ci ay degré yi dañoo wuute waaye ala kulli euh, nit moom mën na wër mën na ko wër di ko wër di ko wër te du ko gis ndekete parce que su dee da nga da ko bëgg a xam na da nga bëgg a xam nitu yàlla bu dëgg-dëgg bu mel noonu wala yu mag yooyu noonu boo wëree mën ngaa wër àdduna bi mille fois def tour monde bi mille fois te doo ci gis kenn waaw mën nga leen wër mille fois te pourtant nit ñu bari bay bëgg a surtout ci grande ville yi surtout ci grande ville yi gi sax ñàkkul mu am xam naa daal France moom am nañ loolu mu xam naa dama xamul ñan la dama xamul kan la diw ak diw loolu laa xamul mais xam naa ne am nañu Sénégal am nañ fa mais bariwuñu Sénégal am nañ fa mais bariwuñu fa de <laughs> non mais non il faut qu'on soit c'est que ñun li ñu yaakaar amul de li ñu yaakaar concretement amul ñun dañu yaakaar ne Sénégal fa la raay ba téene ci mbaax ci sell ci xam-xam ci loolu du dëgg xaajul bay nekk dëgg xaajul xaajul jegewul sax mais dafa jege mais amul mais dafa dul sax dafa dafa sax jegewul xaajul may nekk dëgg ba pare ñun ni ñuy xoolee sëriñ chrétien bi moo kii maanaam dafa am rek carré catégorie catégorie familiale ak catégorie sociale booy bokk boo ci bokkee sëriñ nga boo ci bokkul mënoon sëriñ jamono jii ñu nekk jii may wax ak yow nii Sénégal ba Sénégal ndaj senegal yëpp yëpp quatorze millions yi ngay dégg ci population bi boo demee ci diwaanu saalixiin yi assemblée nitu yàlla yi ñett nit rek ñoo fa nekk ñett weesuwuñ ko te kenn bokkul ci famille religieuse yi ñuy tudd kenn kenn bokkul ci famille religieuse yi ñuy tudd de parfois sax da ngay laaj est-ce que ñooñu xam nañu ñii waaw waaw ah oui c'est que l'heure est li gars yi comprendre mooy l'heure est grave Et euh, là où le dafa am xeetu mépris bu am ci ñépp ñoo xamante ne bokkuñu maanaam ci catégorie boobu maanaam ci catégorie bi nga xamante ne foofu la ñuy gisee ni fala mbir yi war a ne naam dëgg la dans le passé mbir yi ñu ngi fa mais nag attention sama wax ji tekkiwul ne.

ku dee dina am ko la remplacer mu am ci seen biir ñuy continuer ba tey tey tey mille six cent quatre-vingt-douze personnes lañ tey ci ñi dee ak ñiy dund moom laa la wax ne la quatre quarante-sept jigéen ñoo fa nekk instant bii nii ci jigéen ci assemblée boobu sénégalais yi en tout et pour tout trois personnes lañ amul jigéen ah foofu moom parité bi ngeen di kaas moom amu ko moom non mais c'est parce que tamit du du du du du du ségrégation bu existé mais doo fekk ne góor ñi d'une manière générale ñoom ñooy gën a farlu ñooy gën a sóobu ci yoonu diine ñoom la ñuy gën a jàngal ñoom la ñuy gën tarbiya yenn yi ñoom ñooy gën a bari lu ñuy fréquenter sëriñ yi et cetera loolu moo ko waral léegi euh, euh, euh, kon wolof yi ñett la bon est-ce que am na wolof maanaam sénégalais laa bëgg a wax <laughs> trois personnes te dëkkuñu ci zone géographique sax yi ko nit ñi yaakaare mm-hmm. dëgg la nag am na ñeneen ay wàll yu mais yu dëkk ci fa ci ci ci dëkk yi nga xam ne mooy fa la famille religieuse yi concentré wu am na ay wàll yu fa def mais yegguñu ci niveau di dem ci diwaanu saalihiina yi quand parce que foofu sélection bu sévère la nit bala mu faa dugg il faut que en tout cas na moom mooy critère bu leer mooy sa xol moom àdduna doo ci nekkati lu toll ak tarfatal ay ni ci àdduna bu desee ci sa xol xamal ne doo dem ci diwaan. waaw dañuy réunir chaque jour guddi gu jot ci xaaru Hira mooy montagne bi révélation bi wa njëkk wàcce ci Makka boo génnee Makka foofu la ñuy réunir tout toutes les nuits. guddi gu jot dañuy waxtaane mboolem li war a xew lépp dañ koy waxtaane ci dëkk li ko dalee ci suuf si ba ci aras lu fi nar a xew rek dañ koy waxtaane lépp léeg-léeg nag mu am ñoo xamante ne dañ fay dem dañ leen di invité ñu dem fa te kii boo xoolee seen assemblée bi dangay gis ne dafa am hmm, kii ni mu mel comme ay ay puuf la comme amphithéâtre ni mu mel à noonu la mel mais comme ay puuf la ñu def ay rangées mu am ku ñuy wax xaws mooy xutbu zamaan moom la ñu tuddee bu zamaan kooku ci biti lay ne juste ci buntu bi moom mooy tax moom mooy moom mooy kilifa adduna bi yëpp univers bi yëpp moo ko gérer juróom-ñaari xutbu yi nga xamante ne ñoom ñoo am suñu jamono ji ñu toll kenn ki mu Sénégalais la kenn ki Mauritanien la kenn ki tchadien la kenn ki indonésien la kenn ki indien la am <laughs> kenn ki égyptien la kenn ki soudanais la si bi nga xam ne moom mooy xaw xawsu jamono bi yëpp yëpp yëpp nga xam ne moom mooy yor univers bi yëpp égyptien la déedéet. ah. non non non man déedéet foofu. waaw. waaw maanaam ku ku fay dem moomu ko wax. ku ci bokk. waaw ku ci bokk daal à travers ku ci bokk ci la xam. am na ci ñoo xam ne xam naa seen tur comme ku dëkk Mauritanie xam naa nu mu tudd daa du ko wax. loolu duñ koy duñ koy wax dinañ ko xam naa tamit keneen ku fay dem beneen Mauritanien kooku tam mais bokkul ci set yi. en ah? ah? kay France fii am nañ. d'ailleurs sax dafa mel ni France am na il sont bien représenté en France. ñu dem ci diwaan boobu mais nag xamuma seen localité ba pare xawma tamit fan lañ dëkk ak nu ñu mel xaw ma ñooñu moom xaw ma leen xam naa ni tamit ne dans le passé sénégalais yi ñi fa doon dem dans le passé moom mën naa tudd seen pour xam naa ni Seydil Hadji Malick moom bokkoon na ci ñu fa daan dem ak Cheikh Omar radiyallahu anhu sax euh, Seydil Hadji Malick jamonoom moom bi mu fa nekkee weer yu mujj yi mu dund dafa nekkoon rawsu bi mooy le grand pôle mu ñaan yàlla boole ci doomam yi moo tax doomam yu góor yi yëpp demoon nañ ci diwaan moom yu góor yi ñépp bokkoon nañ ci ba nga xamante ne euh, cependant ki ci njëkk dem ci ñoom Cheikh Hadj Mansour radiyallahu anhu moom bi mu amee ay dix-huit vingt ans yooyu la fa dem lu fi njëkk a dem bokk ci assemblée boobu ginnaaw gi Cheikh Hadji Mansour ginnaaw gi ñoom sëñ Babacar ñoom Alaaji Abdou sëñ Abib ñoom yëpp demoon bokkoon nañ ci mais euh, Alaaji Abdou bi mu fay dem fekk na ko mu nekk xalifa ba pare ndax bi mu amee cinquante cinq ans la fa njëkk dem maanaam après première euh, après euh, bi mu nekkee xalifa deux ans après la doog a lañ ko doog a intégré ci biir diwaan bi mu nekk fa nag lu yàgg yàgg yàgg yàgg nekk fa dem ba bokk nekkoon sax ki nga xam ne moom mooy wakil bi dañ koy wax tam mutalsam ki nga xamante ne bu xutb bi joxee xawsu bi su joxee ordre moom moo koy jàllale yàgg na ci rôle boobu yàgg ci yàgg ci yàgg ci mais ci feewu dundam mujj na nekk ki nga xam ne moom mooy xawsu bi depuis nag mu jóge fa en 97 ci la Chérif Idriss al-Iraqi radiyallahu anhu jëloon rôle boobu mooy nekk pôle bu mag mooy marocain bi marocain la Fass la nekkoon daan na fa jiite sax pendant vingt ans jumaa Fass gi ba 2002 mu bëgg a dem mais amul woon ku ko mën a remplacer ginnaaw gi en 2009 la mujj am ku ko remplacer ci la doog a dem ah, bokk na ci sénégalais yi fa doon dem mooy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu bokk na ci Mafatihul Kunuz yi nga xam ne quatre la ñu puissant ci àdduna bi quatre personnes rek lañu doon moom tamit ñaanoon na boole ci benn doomam bu fa dem doomam dem ca ba sëñ Murtala moo fa doon dem sëñ Murtala Mbàkke bokk na ci ñu doon dem ci diwaan bi bokk na ñu gën a kawe sax bokk na ci ñi fa doon dem Serigne Hadi ture radiyallahu anhu moom dafa bokkoon ci groupe wàll yu ñuy tuddee al mu na nga xam ne lépp lu aju ci chiffre xam-xam yooyu dañ ko maîtriser bu ñu taxawoon fii tey ci suufu garab dañuy xam ñaata ñaata xob la am ay kiimaan lañ ci wàllu yu mag yooyu lañ bokkoon bokk na ci wàllu yi sénégalais yi fa doon dem mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nekkoon na fa xaw ma nag ban ñaata temps la fa def mais ci fin wu dundam nekkoon na xaw bi bokk na ci sénégalais yi ko doon dem Thierno Saïd Nour radiyallahu anhu ba pare ñu fa amoon doole lañ foofu ñu amoon puissance ñu puissance waroon foofu bokk na ci tamit sénégalais yi Sëriñ Abbas Sall bu Louga radiyallahu anhu moom sax nekkoon na qutbu zaman nekk xaw su bi ci mujjantelu dundam ci sénégalais yi bokk na ci sénégalais yi fa doon dam Thierno Mansour Baro radiyallahu anhu moom bokkoon na ci ñu fa doon nekk ah, mais rek kii eh, taalibe yu bari dañ defe ne moo nekkoon xaw su bi en réalité Chérif Idriss al-Iraqi radiyallahu anhu moo nekkoon xawsu bi jamono bokk na ci seulement nag sénégalais bi nga xamante ne moom ba léegi daf fay dem te dafa génn àdduna mu El Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu moom ba léegi ma nga fa di di dem intervention yu bari da koy defar sénégalais parce que sénégalais yi en fait. da ngay xam ne ci assemblée boobu dañ leen fa fiché <laughs> si si Sénégal dañ ko fiché Sénégal avant kii bu jaune la woon clignotant bi dafa jaune woon avant. après léegi dafa rouge non non léegi croix bu ñuul la. <laughs> problème yu bare bare bare yoo xamante ne daan nañ ci dugg. Alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu moo def intervention. peut-être en tout bari na c'est que en fait Sénégal problème bi dafa rëy problème bi nga xamante ne moom moo ci njëkk a xam nga déma yi lañ koy tuddee maanaam dafa bari ay imposture dafa bëri te ci affaire diine yi lay aju Sénégal boo déggee kilifa diine ñoom ñëpp. ñooy xutbu zaman koo ci tudd mooy xutbu zaman boo leen dee wër ci àdduna bi doo leen gis ku mel ni fii boo leen dee ki yooyu lañuy wax booy wut xam-xam ba yegg si fii loo fi jaay ñu jàngal la ko te du dëgg et cetera maanaam dafa bari problème bi maanaam imposture yu bari yoo bari bari bari bari ba pare yow nit ki lay wax ci sëriñ bi mu lay wax moom ci boppam xam na ni kii matul ko matu moom xam na ko mais da koy di wax tout de même loolu ñun ñun ku nekk xam na li may wax ku ne xam na li may wax dangay gis ñu ñee diw moo fi raw moo fi sut kenn melul ni moom nangam nangam en réalité il suffit nga réfléchir tuuti nga xam ne en fait neex na dégg nii rek mais c'est sûr que demewut noonu ko léegi mu def problème mu mu des problème mu euh, addu maanaam nit ñi nit ñu ñu ñu ñu ñu jàppe diini ji dañ ko jàppee comme fo rek li gën a màgg li ñu fonkee diini ji mooy folklore saa yu amee ay woy ak fetasu loolu moom sawar nañ ci bu génnee cadre boobu sawaratuñ li moom mooy non diine Sénégal mën nga ko résumer ci lii ma la wax folklore bi bis bu weesoo mooy amatul mooy mooy lu ñuy tuddee diine amatul parce que nanguwuñu appliquer benn loi diine nanguwuñu mais maanaam yow da am xoolal subhaanallah li gën a yéeme. mooy réew yi nga dégg ñu def élection ci 2012 bi yëpp mille 2012 bi ñoom ñëpp <coughs> le débat débat au moins maanaam euh, euh, euh, boo xamante ne dafa aju ci benn sujet bu aju ci diine au moins soulevé wu na ci ba mu def Sénégal Sénégal du ci élection yi du ci mais débat religieux ci boppam la ñu occulté ci ci seen ci seen ci seen i mbir. et cetera fépp foo dem au moins nit ñi dañuy voter ñi nga xamante ne dañuy woote woo au moins turu diine foo dem mais Sénégal rek ngay gis boo wootewoo turu diine gars yi dañ lay écraser nga dem fële ñu continuer seeni affaire ñoom duñ la sax faale te ba pare bëgg wax ne ñoo gën a fonk diine ñëpp yàlla bu doon wër diine maanaam tey l'islam bi Sénégal di dund bu fekkente ne da koo xeeb day perte waaw loolu dégg naa ko hmm. <laughs> ñu bëgg la gëm looloon bu dul woon dara du dara sax mooy yàlla moom da dul perte ah, perte moom ah man naa fi demoo ba Ndiéba ak sama wax nii. ah. si du fa la njëkk am wax boobu la ñuy répété di ko répété waat. loolu la si si. voilà. voilà ne voilà ne yàlla bu xeebee diine ci sénégalais di dund maanaam hmm. jaamu yàlla ga ñu fay def bu ko yàlla xeebee day perte benn mooy yàlla du perte loolu mooy première chose yow yaay perte ñun ñoo am lu ñuy perte ak lu ñu gagné eh, eh. yàlla moom du perte lii deuxième chose mooy wax jooju bu ñu nattale woon ni loolu mën naa ne te du ne sax bu dëgg parce que yàlla fañ koy jaamoo mais France jii rek liñ fiy jaamu yàlla jaamoo wuñ ko Kébémer mais loolu ku ku ku xool gaa yi nii boo xoolee pourcentage koor bi jëlul koor nga xool taraweex yi nga jël nombre de jumaa yi nga xam ne dañuy def taraweex weeru koor ba mu jeex nga dem Sénégal nga xool ñaata jàkkaa koy nga comparer y'a pas photo mais mais mani loolu waaw mais nombre bi nombre bi rek maanaam boo xoolee loolu rek da ngay da ngay xam ne déjà gars yi dañuy expliquer gars wax rek ñun en fait dëkk la bu jekk ci diine dafa jekk ci diine nii mais en fait amu fa loolu mooy réalité bi c'est la réalité c'est triste <laughs> mais c'est la c'est réalité daa nañ yàlla sàmm en tout cas de toute façon moo tax sénégalais yi moom dañ leen fa affiché moom soo fiché moom te buñ deful attention budul woon budul woon euh, gars yi euh, euh, intervention yi ñuy intervenir tout le temps surtout à la jàpp radiyallahu anhu budul woon intervention yu bari yi muy def tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps comme nag dañ kaa rus foofu nag dañ ko faa rus moom moo tax mais <laughs> sinon <laughs> sinon làmbaay ñaaw na bu yàgg si si si kon làmbaay ñaaw na bu yàgg yàgg ah. damay laajte rek. waaw maanaam lan moo ñu mën a def. Hmm. non bi day gën a jaxasoo wala xam nga tey <coughs> xam nga tey wàllu yu bu nekkee ci benn dëkk bu nekkee ci benn réew moom day mën day day mën di supporter. problème yi nga xamante ne ñoom ñoo nara a dal population bi moom da koy daal di mën di supporter su ko defee loola tax nga gis ñoom ñooy ëpp natt tout le temps ñoom ñoo ëpp li leen di dal léegi bu leen dalee nga xamante ne ñoom dañuy dem ba nga xam ne affaire bi ñu ko mën supporter ci la ñeneen ñi doog a jëlee ñoom seen wàll. parfois nag wàllu bi jekki-jekki choisir parce que dafa am loo xamante ne dañuy xool rek dafa am ñaari alluwa yoo xamante ne benn bi luñ ci def kooku ah xamal ni ah, ah, ah, maanaam wàllu bi mooy xool su ko neexee mu changer mu ne non d'accord na lii nar na dal dëkk bi mais mën naa ci supporter nangam ak nàngam naa ci supporter telle po telle proportion wala naa jël lépp mu bañ a dal waa dëkk bi loolu mën na ko def wàllu yi mën nañ def loolu. comme loolu moom moo moo moo ci élection yi weesu affaire boobu la gaa yi def en fait intervention bu alaaji Abdou def na plus ñetti wàllu yii ma leen wax la ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo def affaire boobu gaa yi nag bu ñu boo leen déggee ci télé bi ak kii ñuy waxee dafa mel ni ñoom la naan suñu ñaan yi ñu fi ñaan ñu nangam nangam en fait du loolu de loolu c'est c'est totalement différent à la réalité loolu xewul de li xew dëgg dëgg dëgg dëgg du ñaani de parce que en fait ñaani dañ woon loolu la gars yi xamul Sénégal Sénégal ñaan yëpp dañ ko bloqué xaw ma ba xam sax su levé nañ ko wala déet mais da ko <laughs> waaye en tout cas moom dañ ko bloqué woon ñaani yéegatu woon en tout <laughs> ah. waaw gars yi gaa yi gars yi nag léegi nag moo tax gaa yi mën a def intervention rek mooy wàllu yu nekk ci diwaan bi ñoom ñooy mën di wax di wax di di kii di di di ñaan di di di intervenir affaire yi di nangu walla yooyu maintenant nag ah waaw ba ci football bi xam nga même xam nga football bi nga xam ne caaxaan la sax gars yi dañ ko bloqué footballu Sénégal mm. gars yi dañ ko bloqué mm. si si même mais diwaan dañoo bloqué non mais sérieux gis gis nga ah. ñoo ñu nekk Sénégal la ñun boo nekkee Sénégal nekk Sénégal. <laughs> <laughs> waaw ah, biir biir Sénégal moom. non biir Sénégal moom ah. Hmm? <laughs> si en tout cas biir Sénégal dañ ko bloqué. xaw ma nag ba xam débloqué la wala déet mais loolu moom mooy la réalité te bañ koo bañ koo kiwee euh, ba bañ koo euh, euh, léegi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy wàllu yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ni ci ci ci diwaan bi di intervenir ñoom ñooy wax ñoom ñooy mën a wax ne ah nangam kat bëgg nañ ngeen tenuñu ci nangam ak nangam gars yi affaire bi wàcc affaire bi dañ mais sauf ko loolu dafa am benn catégorie kese buñ ko man dafa am yoo xam ne foog day daal nit ki def da nit intervenir ñu bañ a intervenir moom fokk yàlla da ko décider ba pare te du ci dellu ginnaaw fokk day am arrivé mais am na yoo xamante ne ah, mais mais am na yoo xamante ne gars yi dañ ko bloqué dañ ko bloqué bu baax sax affaire yi dara doxutu loo <laughs> te attention am na am na am na deful attention temps yii nii am na ay ay affaires dafay yu nar a jaxasowaat loolu moom mooy li gën a garaaw aussi buñ deful attention waaw yàlla nañu yàlla sàmm si si moo tax il faut faire attention aussi delluwaat ci yàlla jaamu vraiment jaamu yàlla daal non c'est vrai jaamu yàlla rek moo ñu mën a génne ci affaire yi si. moo tax nag gaa yi nag ah c'est que moo tax nag gaa yooyu nag ñoom ñoo mat a xam gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo man nag xam naa ñaar ñi ñaar ñi nekk ci ci ñett yi ci biir ñett yi xam naa ñaar ñi xam naa leen yor naa seen numéro téléphone damay waxtaan ak ñoom et cetera ah, mais kenn ki xaw ma ko parce que kenn ki xale la waaw jeune la bu am entre dix-huit dix-neuf ans zone de dix-huit dix-neuf ku dëkk Gorée Gorée waaw mhm. ah Gorée mu Mouride waaw mais <laughs> mais waajooj foofu la dëkk te day dem ci diwaan bi mais man xaw ma turam ah loolu rek laa xam ci moom di lii ma leen wax rek laa xam ci moom xaw ma ci aw ma ci moom beneen information mais day day nëbbatu day nëbbatu ko hmm? mais am na ay gaa yoo xamante ne mais sinon ñeneen ñoom xam naa leen waaw ñeneen ñi xam naa leen ah waaw yow xam nga kenn ah. xa- xam naa koo xamante ne. xam naa am na tamit ñoo xamante ne ay ñu dëkk ci yeneen réew lañ ñu fa nekk di di di di voilà ay gars yu baax ñu mag am naa xawsu bi moom ñun ñëpp xam nañ ko presque waaw ah, ah. la bekk. ci diwaan bi waaw ñu ci ëpp ay tijaan lañ presque ñëpp ñi ci nekkul tijaan bariwuñ ah ñu bare bare bare ci ñoom si man ni xoolal ñu dëkk ci kat kii rek set set kool yi rek déjà ay ci ci ay tijaan lañ ñaar ñi de tijaan lañ ñaar ñi moom tijaan lañ mais nag tout s'explique gis ngeen xam ngeen lan moo am solo ah dëggu sa diggante sa borom jaamu yàlla am teeg gin rek par rapport ak nitu yàlla yi te topp seen ginnaaw lii moo am solo affaire du leneen lii ma leen wax la jaamu yàlla sincère sa diggante sa boroom sàkku xam-xam ngir yàlla dem am relation yu rafet ak nitu yàlla yi am ak ñoom teggin bi war a am seen diggante ak ñoom wallahi da ngay avancer bu la kenn na da ngay avancer te heure bu jotee ci nga war a jot ci dara fu mu mën a nekk ci kaw suuf yàlla dana la ko womatal indil la ko yow kese ngay dem noonu te réew mi ma ne yow kese ngay dem te dëkk bi dafa am problème. di dem fan. Ah, loolu yàlla yi da nga leen di xàmmee nga ànd ak ñoom loolu laa la wax wàllu yi ngay xam dangay ngay fexe ba xam nitu yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy nit yàlla yi dëgg pas ñi nga xamante ne ñoom la gars yi di xam nga loolu laa la wax sànq bi ma naan la li ma lay wax yépp nag waxuma ko ki ñuy wax sëriñ ki ko doon moo tax may wax. Mm-hmm. te loolu rek la mbir mi yëpp lool la réew mi lu muy am am problème am na ay waliyu am na ay nitu yàlla du du ñàkk ñii ma leen wax rek walli waliyu yi am na ñeneen am na ñeneen am na am na ci am na ci am na ci am am na am na ci koo xamante ne xam naa ko xam naa ne arif billah la malgré que bokkul ci diwaan bi bokkul bokkul ci ñi dem ci diwaan saalixiin dëgg la parce que du ñëpp ñu aarif yëpp ñooy dem ci diwaan bi te diwaan bi ak cette sélection bu maanaam c'est très sélectif c'est très très très sélectif loolu du du du du n'importe qui moo fay dem mais am na yoo xamante ne mën nga koo xam yoo xamante ne moom yomb naa xam koo xamante ne yu bon yi da koy def yu sharia di tere da koy gis mu koy def te sàmmonte wu ci ak dara koo xamante ne da nga koy gis muy doxalen doxalen bu ñaaw wala muy wax waxin wu ñaaw ak yu mel noonu da xam ne kii bokk call gi dafa am yoo xam ne dafa naturel ci xel rek ngay daal di xam ni kii lii du nii kii kii moom kii ba mu bokk ci voilà mais ñun dañoo bëgg maanaam ñun critères yi ñuy xoolee moo baaxul critères yi ñuy xoolee moo baaxul il faut ñu reconsidérer waat critères yi xool borom téere yi lan lañ wax ci critères yi ñu natt ñëpp ci loolu bu ñu natt ñi geneen ci leneen ci ci lañ leen di dañoo am problème mu critère waxoon naa leen ya ci ñaari jotaay wala ñett nan lañuy ñuy xaar wàllu yi nan lañuy mel ak nan lañ leen di xàmmee maanaam wàllu yi ñu may ci jublu mooy aarif ñu mag ñi fokk ñu tenir compte ci critères yooyu ne kii ah d'accord di ah kooku nag boo xësi ba détecté ñànkal bul bàyyi xoolal nit mën na dëkk ci benn dëkk ak wàllu yooyu aarif billah yooyu nga xam dañu nekk ci diwaan bi nga dëkk ak moom ci même dëkk bi pendant des décennies doo ko xam turam sax doo ko mës a dégg te pourtant ci ñu mag ñi la bokk xoolal loolu tur ci ñu mag ñi la bokk te pourtant turam sax doo ko dégg da ngay dégg rek ñu naan am na benn waay boo xam ne waaw waay waa ji waaw am benn waay bu nekk fii waaw ko fekk moom ci ñu mag ñi la bokk waaye kuy am na benn mbir moo xamante ne moom lu éliminatoire la critères yu éliminatoire lañ mooy camp bu ne armée bu nekk bu dee capitaine yi déggoowoo ak ñoom wala dag reen a contre loolu mooy tekki ne yow doo fa garaade <laughs> loolu dëgg la su fekkee ne yow wàllu yàlla yëpp fonkoo de bëggoo leen nawoo leen amuloo teggin par rapport ak ñoom sikk nekkul ci ne doo avancer du dëgg doo avancer te loolu lu am solo la hmm? premier critère bi loolu la moo tax daal li am solo daal mooy teggin yi ñu doon waxtaane sànq sàmmonteeg yooyu jéem a doxale noonu lu jéem a la golo bi lañuy jàppee golo ci ñaay hmm? shay'an fa shay'an yabnil asfura ash-shuhub comme ni ko tubaab bi di waxee le nan petit à petit l'oiseau fabrique son nid hmm? noonu la daal ndànk ndànk rek nga jàpp léegi golo bi ci ñaay bi nga dem sa yoon évoluer gaa yi naan waaj fu mu jaar fekk yow fi nga jaar leer na compliqué wul mais dafa am ay principe yoo xam te ne da koy da koy sàmmonteel diine ji na la jaral lu ne sharia bi lii la yàlla lii la yàlla li mu dogal mooy yàlla kenn du yéeg ci maqaamay kawe fekk sharia am bi yaa ngi koy xott daf laa tënki ci sharia bi mais sharia boobu moo lay tënki pour nga yegg ci voilà mais fokk nga nangoo tënku ci charia bi mu tënki na démb maa ngi la ko doon wax yow ak ñoom ñi ma àndaloon ne la bi nga xamante ne maanaam kenn ci ñu nekk ci diwaan bi kenn ci taalibeem bi dani ma dañoo wasifa mu ne ko wasifa bii naroon naa leen ci wan yenent bi sallallahu alayhi wasallam que defuma ko parce que dama gis ne am na ci mbooloo mi ñoo xamante ne seen spiritualité yéegul fu ñu koy àttani mais aussi dafa am ci yéen ñoo xamante ne dañuy jox loxo jigéen ñi dañ leen di saluer di leen jox loxo te kuy jox loxo jigéen ñi du gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa am yoo xam ne ay mbir la yoo xam ne yu base la yoo xamante ne da nga koy tenir dara ëpp ci doole julli julli moo ëpp doole lépp képp koo xamante ne fonk julli maqaama yi ñuy wax ci moom dañ koy nax dañ lay nax en fait julli moo ëpp doole lépp lépp amul lu ko ci nuru ginnaaw julli bi ak xa yii ñuy def wasifa xadara et cetera bari salaatu faatihi ci condition nga respecté wala yi nitu yàlla sa mais nitu yàlla fiir nag bu la yàlla boolee ak moom téyel bu baax mooy buntu mooy buntu mooy buntu texe àdduna ak àllaxira te mooy buntu évolution mm. sa diggante ak sa borom da gis kuy ànd ak loolu da nga koy remarquer ñii ànd ak wàllu yuy dëgg da gis dañuy jekk dañuy seen affaire yi day gaaw seen évolution day gaaw ñoom dañuy ñëw rek jekk-jekk brrr dem alors que koo xam ne moom bërëb bi galeuse la nekk ci kii bi moom rek day am ay problème tarki kii voilà